sallallahu alayhi wasallam kon tey ñu war a gis saar bi nga xam ne moo topp ci suuratul fath muy saar bi nga xam ne moo gina siiwe ci seyyidina muhammad alayhi salaatu wassalaam mooy tamit suuratul qitaal ñaari tur la siiwe boo déggee ñu ne la suuratul qitaal ak suuratu muhammad sallallahu alayhi wasallam benn la gis nga nag saar yi nii yu doy waar la gis nga alquran bi ni nga xamante ne nii noonu la borom bi tabaaraka wa taala daal tegalee saar yi nii mooy gis nga suuratu sayyidina muhammad alayhi salaatu wassalaam saar bi ñu gisoon bi weesu mooy suuratul fath saar bi ci tegu woon mooy suuratul xujuraat saar bi ci tegu woon di suuratul qaaf loolu mooy lu ama am solo la borom bi tabaaraka wa taala en tout cas bokk na ci li muy junj këne gis nga euh, ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom mi mu dëppee saar bii ci la nit ki mën a jaar ngir mën a am fatxu muy ubbeeku ci gi nga xam ne mooy gi nga xamante ne nii ndax ubbeeku alfatxu kenn du ko mën a am dëgg-dëgg ubbeeku ci sa wàllu diine sa digganteeg sa boroom tabaaraka wa taala lu dul nga jaar ci sayyidina muhammad mi nga xam ne mooy buntu bi yàlla bi nga xam ne moom la teg def ko mu nekk rasuulu rabbil alamin ndaw borom bi nga xam ne moo fees dell ak yërmande te nekk ndaw ki nga xam ne mooy boroom bi tabaaraka wa waaye <clears throat> mooy boo amee fatxu googu nag ndax yonent bi alayhi salaatu wassalaam gis nga nit ki fekk agsiwul ci moom mooy moom muccugul waaw gis nga nit luñ la ko man di wax lu mu baax baax baax mu ngi jéem nekk ci yoon wi fekk tegagul yonent bi aleyhi salaatu wassalaam téyeegulu ko boppam mooy ne kooku moom mooy mu yàqule weesagul mooy iblis mën na koo yàqal saa su ne borom bi mën na koo seetaan saa su ne iblis daal di koy yàqal waaye bés bu ko tegee boole ko sayyidina muhammad aleyhi salaatu wassalaam ci la koy ubbee nag ubbe gi nga xamante ne nii moom mooy gi nga xam ne moom yàqule xajatu ci loolu mooy fatxu bu mag bi te nag ñooñu nga xam ne ñoo am fatxu gu rëy goo gële ubbee gu rëy goo gële ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoom la yonent bi alayhi salaatu wassalaam dalee na tas ci boppam lu jiitu d'abord loolu moo tax ñu am ñoom mën a occuper ci yi nga xam ne mooy appartement wam yi ci néegam yooyu nga xam ne mooy alxujuraat yooyu nag du néegu ñu naan kër gaa ngi nii demal quartier sàngam fii nga dugg fa déedéet mooy néegu li nga xamante nii mooy ak yiiw ak li nga xam ne mooy ak jege yàlla ak sori lépp loo xamante ne du borom bi tabaraka wa taala te kooko yonent bi aleyhi salaatu wassalaam may ci néegam yooyu boole ko ci boppam kooku mooy xam secret yi nekk ci xara ci xaraf yii comme suuratu qaaf comme xaraf yooyu nga xam ne nga xam ne ñooy commencer ci suuraat yi comme ay kaaf ha ya ayn sad ta sin mim nuun yooyu kii mel noonu nag moom la borom bi tabaaraka wa taala di wanal ki ubbil yi nga xamante ne mooy secret yi nekk ci baat yi nii nga xamante ne nii mooy ne borom bi moo koy xamal ku ko neex comme ni ko Seydina Siddiq radiyallahu anhu doon waxe moom la boroom bi di xaa araf yi dafa nekk yoo xam ne suñu borom ci lay jokkalante ak ñi nga xam ne ñooy soppeem yi te ñoo ñooñu mënuñoo jaar lulul ci Seydina Muhammad bii moo tax gis nga suuraat yii moo tax alquran lépp am lien amul dara loo xam ne saar boo xam ne dañ naan day ñëwul di wax loo xam ne saar bi ko wute amul benn <coughs> euh, lu leen jokkale en tey kon nag saar bii di suuratu muhammad sallallahu alayhi wa sallam wala suuratul saar bii nag mu ngi wàcc fi nga xam xamante ne mooy mak mooy madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam li ëpp ci boroom yi loolu la ñu wax waaye jële nañu ci seydina wa mawlaana ibnu abbaas waaye na ko nettali nañ ko tamit ci alimaamu qataada ibn diama assaduusi rahmatullahi alayhi mu ne moom ba mu des benn laaya boo xamante ne Madina la wàcc am ñeneen ñoo xamante ne loo xam ne dañ koy nettali te tamit jële ko ci ad-Dahhaak ak as-Sudi ñoom ñu ne saar bii Makka la wàcc waaye li ëpp dañ ne non non non saar bii Madinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam Muhammad nag mooy mooy tur yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi gën a siiw mooy ki képp koo xamante ne nii moom la borom bi di sant di ko tudd di ko màggal di ko yëkkati mooy Seydina Muhammad waaye moom mooy ki nga xam ne ku dul yàlla moom lañ ëpp ku ñuy sa ku ñuy tagg ndax moom ci boppam mooy jikko yu rafet yépp daf koo ràngoo ba mooy ki nga xam ne mooy ki ëpp ci kaw suuf koo xam ne moom la ñuy tagg di ko di ko ba di ko di ko di ko di ko sant te bokkul mooy ginnaaw borom bi tabaraka wa taala te tamit di ko tuddal ak mbaax yiiw gi nga xamante ne moo fa ab yiiw lu la yiiw àddina bi yiiw feneen larsa ga du dara lu dul ci toqam moom la wàcce moom alayhi salatu loolu moo tax suñu boroom naan wa innaka la ala xuluqin azim te suuratu nuun wal qalam gisoon nañ ko mu ne wa innaka te dëgg-dëgg yow sayyidina Muhammad la ala xuluqin azim mooy da ngaa féete kaw jikko yi nga xam ne yu mag yi te tedd bu doonum néeg la moom da leen féete kaw nekkul ci biir néeg bi de moo leen féete kaw tad la nekk ca suufam nekk jikko yu tedd yooyu ci moom lay dékulawoo ci moom lay génne kon suñu borom di tàmbali mu ne bismillahi irrahmani irrahim ne bismillahi ji ki nga xam ne mooy Allah arrahmaani mi fees del ak yërmande arrahiimi lay tàmbale mu ne alladina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum mu ne alladina kafaru gaa yi nga xam ne ñoo weddi di yéeféru Quraysh yi waaye yéefér yi fi nekk ci àddina ba àddinay tukki wasaddu an sabilillah ba pare ñu daldi euh, baare yoonu yoon wi mooy ñoom seen bopp ñu xañ seen bopp yoonu lislaam waaye it képp ku ci nar a dem ñu ne la doo fi jaar an sabilillahi ci yoonu yàlla bii di lislaam loolu nag nekkul ne dañoo nekkul bëgguñoo nekk jullit kese waaye dañu ne non ñun duñu doxal li suñu boroom wax waaye kenn du ko doxal ci kaw suuf jaral nañ ut suñuy bomb fekk leen képp ku ne charia laay doxal ñu fekk la fa bombarder la embargo la daal di lay tere marché yi ba pare di la teg ay daan parce que lu tax moom an sabilillah xam nga ne ku mel noonu moom kenn gi nu koo nekk yéefér ba pare mu dox diggante nit ñi ci yoonu yàlla tabaraka wa taala di lislaam mu ne adalla a'malahum suñu boroom ne gis nga ñu mel nii yàlla di dox digganteeg sama yoon wi xañ ko seen bopp ne keneen ku dul ñoom it du ko fi tëral mu ne ñooñu adalla a'malahum suñu boroom nee na maa sànk seen jëf yi ñuy jëf ci kaw suuf lépp loo xam ne lu ñu jëf la dimbali ay nit tabax ay hôpitaux def yenn yi action humanitaire yooyu nga foog ne lu baax suñu boroom neena na loolu lépp man maa koy màbb adalla daal dinaay cinq daal di màbb amalahum lépp loo xamante ne moom la ñuy taxawee ci kaw suuf di wajë mu ne walladina amanu kantaan ak ñi nga xamante ne ni ñoo gëm te dëggal wa amilu saalihaati tey jëf gëm rek doyul waaye tey jëf jëf yu baax ya wa amanu te ñu gëm bima nuzila mooy ne dañoo gëm yàlla di jëf-jëf yu baax waaye ñu gëm bi maa li nga xamante ne nii nuzila moom la ñu wàcc ala muhammadin ci ki nga xam ne mooy sayyidina muhammad bis rasulillah salawatullahi wasalaamu alayhi wa huwa te moom de alxaqu mooy dëgg mooy gis nga wax yu boobu ñu wàcce mooy lool ñu wàcce ci moom mooy mooy dëgg mooy wax yu bi nga xam ne ci borom bi lu jóge moom moo ko révélation boo xam ne dëgg la waaye li ñu wàcc ci Seydina Muhammad mi nga xam ne moom Seydina Muhammad alxaq mooy dëgg tamit mooy ne moom mooy ki nga xam ne dëgg la dëgg la fi indi te tamit dëgg lay waxe te moom dëgg lay doxe te moo fi taxawal ki nga xam ne Allah mi nga xam ne moom ay alxaq zalika bi anna Allah huwa alxaq suñu borom moo ne zalika boo gisee mooy bi anna Allah kene buur yàlla huwa moom alxaq moom mooy dëgg waaw yonent bi alayhi salaatu salaam mooy dëgg tamit waaye lislaam mooy dëgg alquran mooy dëgg yawmal qiyaam mooy dëgg arjana mooy dëgg safara mooy dëgg kon nag min rabbihim ñoom ñu gën li nga xam ne moom lañu wàcce ci sayyidina muhammad mi wa huwa loolu ñu wàcce ci moom alxaqu mooy wax yu bi nga xam ne mooy dëgg de min rabbihim tukkee ci seen borom te Seydina Muhammad mii alayhi salaatu wassalaam mooy dëgg gi suñu borom yor ci ku jaam yi de kaffara anhum sayyi'atihim suñu boroom boobu nag ñi gëm lii tey jëf-jëf yu baax te gëm loolu ñu wàcc ci Seydina Muhammad di wax yu beeg lépp lu ñu wàcce ci moom suñu boroom ne kaffara anhum daal naa leen fasel daal di leen faral wëllif leen sayyi'atihim seeni ñaawteef seeni bàkkaar wa aslaha balahum mu daal di rafetal seen mbir ak seeni xaal mu ne zaalika boo gisee nag lii nag lii mooy loolee ma def bi anna alladhina kafaru defal yéefér yi daal di sànk lépp loo xam ne luñ jëf la ma yàqu ko mooy bi anna alladhina kafaru ndax loolu boo gisee mu demee nii mooy ndax ñi nga xamante ne dañoo weddi yàlla suuf jëw ittaba'ul la ñoom de dañoo topp li nga xam ne mooy neen mooy la néant loo xam ne caaxaan dëgg lañuy topp wa an alladhi moo tax man ma sànk lépp lu ñu def ma saal di koy sànk seetaan leen mu sànku amanu kantaa ñi nga xam ne nag ñoo gëm ittaba'u li tax ma defal leen lii lépp faral leen seeni bàkkaar ba pare defal seeni mbir ak seen état mooy bi annaw mooy ndax ñoom ittaba'ul haqq dañoo dëgg dañoo topp li nga xam ne mooy wax yu bi nga xam ne mooy dëgg topp sayyidina Muhammad mi nga xam ne mooy dëgg min rabbihim di tukkee seen borom mu ne kadhalika na ko noonu yadribu Allahu na borom bi di saddalin naasi ñeel nil naasi ñeel nit ñi am saalahum seeni misaal kon mooy nit ñi nooloo am ñaari façon nit daal moo am ñi nga xam borom bi tabaaraka wa taala te gëm li nga xam ne moom la wàcce ci yonent bi salawaatu rabbina wa salaamuhu alayhi ak yonent yi alayhimu salaatu wa salaam topp ci ñoon ñoo ñooy xaaj bu njëkk bi mu am beneen xaaj mooy ñi nga xam ne dañoo weddi yàlla ne duñu ko gëm